أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين sayyidina wa nabiyyina muhammadin al-amin wa ala aalihi wa sahbihi wat-taabi'iin wa man tabi'ahu bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'd kon ginnaaw bi ñoo xam ne ci lañu sant suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di julli ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ah, ñu ñëwaat ci takmilatu ilmi al-faraa'id at-takmila fi ilmi al-faraa'id muy mottali ci li jëmoon ci ilmu al-faraa'id bi ñoo xam ne ñu ngi ci woon Eh, ci jotaay bi weesu lañ yaakaaroon ne ci lay jeex waaye qadara allahu wa ma shaa faal buur yàlla dogal na te lu ko sob képp lay dogal waaw mooy moo dogal ne du jeexoon warul woon jeex jotaay bi weesu mooy nu mu def rek ñu jàppe ko noonu la rek gërëme ko noonu la rek inchaa allahu taala ñu ne woon ci doon xool xaj bu façon ñaari xaj bu yépp xaj bu nuqsaan ak xaj bu xirmaan ni nga xam ne noonu la ko alquran al azim ni nga xam ne noonu la ko leerale ci suuratu nisaa eh, tàmbali woon nañ ko ci jotaay bi weesu ñu ngi yowoon ci aaya onze bi ba léegi fi nga xam ne fali ummihi thuluth foofu lañ daane la woon ndax suñu waxtu dafa jotoon ta mënuñu woon continuer kon aaya yooyu muy ñetti aaya yi dañ koy jàng d'abord bala ñu tàmbaliwaat insha allah muy tàmbali suuratu nisa aaya ak aaya 176 muy bu mujj ba kon ba'da a'uudu billahi minash يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min allahi inna allaha kaana aliman xakima walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakumu rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yuwsina bihaa aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'atun wa lahu axun aw uxtun falikulli waaxidin minhumaa as-sudus fa in kaanuu akthara min dhaalika fahum shurakaa'u fi ath-thuluth min ba'di wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin ghayra mudaar wasiyatan min Allah wallaahu aliimun haliim dernière aaya bi yastaftuunaka qul allahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak wa huwa yarithuhaa in lam yakun lahaa walad fa in kaanata thnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak wa in kaanuu ixwatan rijaalan wa nisaa'an falidhakari mithlu hazzil unthayayn yubayyinu allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim sadaqa allahu alazim kon aaya yii la woon aaya bu njëkk bi aaya onze bi gisoon nañ ci suñu boroom tàmbalee mooy ci doom yi la tàmbalee mu ne woon yuusikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn mu ne buur yàlla leen di dénk ba dénkaane bu ma neexee def bu ma neexee ba par force fii awlaadikum ci seen doom yi muy góor ak jigéen waaw waaye xunsaa mu ngi ci biir xunsa waxoon nañ ay mbiram bu boobaa teqantal bi boroom xam-xam yi def ñii ne bon dañ koy jox xaaju bu góor ak xaaju bu jigéen ñii ne dañ koy xoolal bi gën a néew muy bu jigéen moom lañ koy jox yuusikumullahu fi awlaadikum li rajuli li zakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an bu dee ne dañoo nekk ay jigéeni kese foofu waxoon nañ li zakari mislu hazzil unsayayni suñu boroom mu ngi fiy junj at ta'sibu bil ghayr muy bi nga xam ne couple lay doon rakk ju jigéen wala euh, mag ju jigéen ki koy tansib mooy frère rakk bu góor wala mag bu góor uxtu shaqiqa ki koy tansib mooy axu shaqiq ibnul bintul ibni ki koy tansib mooy ibnul ibni voilà mais am na loo xam ne nag manu la nekk mooy axuli ab du tansib uxtu shaqiqa déedéet moo tax ñu ne la foofu fokk ñooy bokk même daraja bi axu shaqiq moom du temps non axuli ab du tansib uxtu shaqiqa waaw du ko tansib <laughs> voilà mu ngi noonu kon ah, moom la junju fii mu ne fa in kunna nisaa bu dee doom yooyu kon wax na la bu dee ay góor ak jigéen lañu simple li rajuli mithlu hadhil unthayni góor day am ñaar jigéen am benn waaye fa in kunna nisaa bu dee ne ay jigéen lañu nag neen fawqas na tey ni mat ñaar jëm kaw mooy deux jëm kaw inclus supérieur ou égal falahunna thulutha ma tarak ñoom ñooy moom deux tiers lu fi seen bàyyi wala seen yaay bàyyi loolu wax nañ la fii gis nañ fi ne dañuy wan nekkoon ki nga xam ne mooy xaj bu xaj bu nuqsaan doom ju jigéen mooy doom ju góor waaw wala doom yu jigéen mooy doom yu góor ñoo leen tax lañu waroon a am ay deux tiers bu ñu bari woon wala nisfu wa in kanat wahida falaha nisfu manu la nekk parce que lan lu tax parce que doom ji eh, bu doom ju góor ñëwee moom da koy tansib yóbbu ko ci li nga xam ne mooy muy tarisu maahu bittaasib loolu kon gisoon nañ loolu wali abawayhi kantaa ñaari waajur yi muy nday ak baay fii lañ xawoon a fàtte benn affaire te dinañ ci ñëw waaw wali abawayhi ñeel na ñaari baayam nag muy beneen xaj bu xirmaan goo xam ne <laughs> ak xaj bu xirmaan la goo xam ne waxuñu ko woon dañu ko fàtte woon <laughs> goo xam ne wali abawayhi gii ñoom abawayhi ñii it alxuraan dañuy wan ne ñoom am na ñoo xam ne dañ leen a xaj bu xaj bu xirmaan waaw te dinañ ci ñëw léegi kon wali abawayhi ñeel na ñaari baayam mooy ndeyam ak yaayam ak baayam hein ñeel na leen li kulli wahidin minhum as-sudus ku nekk ci ñoom ñaar di nga di nga am un sixième ci ndono gi waaye lool kañ lay xew loolu kañ lay xew mooy in kaana lahu walad bu dee aji dem ji daf bàyyi doom bu boobaa noonu lay deme waaw bu boobaa noonee lay demee un ku nekk bu dee ne dafay bàyyi doom moo xam góor la walla jigéen ba mu des bu dee ci kaawu bàyyi kese mook doom ju jigéen kese fi ne bu boobaa yarisu yarisu bi ta'sib Eh? ndax mooy awlaa rajulin dakar ginnaaw bi doom ji jigéen di jëlee un demi bu fekkee beneen mbooloo nag dañ fay nekk ñoo xam ne asxaabu furuud lañ te bàyyi manu leen xaj bu xaj bu xirmaan te doom ji jigéen du leen xaj bu xaj bu xirmaan ñooñu it dañuy jël seen wàll ni ko doom ji jigéen jëlee ba pare la des bu dee bàyyi fa nekk comme que moo fa nekk mooy aw awlaa rajulin dakar ndax do euh, étage yu ubbu wa newuñu fi ndax doom yu góor yi newuñu fi kon étage bi ci tegu mooy non bunu wa newuñu fi ubu wa moo ci tegu muy bàyyi bu boobaa bàyyi mooy nekk awla rajulin zakar bu boobaa yarisu bitansib kon mu ne wali abawa wali abawa wali abawayhi li kulli waxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad mu ne fa in lam yakun lahu walad bu amul doom nag madame A mi dem wala monsieur A wa warisahu mu daldi koy donn abawaahu ñaari waajuram muy baayam ak yaayam père ak mère fali ummihi sulus yaay ji mooy am un ñu gis ne kon bu fi doom newul yaay day mën am lu ëpp la muy am bu fi doom newee di un sixième di sulus waaye dinañ gis est-ce que loolu kese mooy tax yaay am sulus dinañ gis ne noonoo am na ñeneen muy mbokk yi bu ñu fi newee it bari buñ matee deux rek jëm kaw bu boobaa tamit dañuy jële yaay ci sulus bi nga xam ne même bu fi doom newul mu waroon ko mën a am ñoom dañ koy yóbbu ci yóbbuwaat ko ca sudus ba comme si doom dafee ne waaye foofu mooy ñoom seenu nekk fi moo tax waaye li nga xam ne moom laa doon wax dañ ko fàtte côté bii mooy wali abawayhi wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sulusu mimma taraka in kaana lahu walad ak fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus bi am na beneen xaj bu goo xam ne gu nekk ci biir mooy aljaddu waljadda mooy aljaddu waljadda ñoom mahjubaan kan moo leen xaj bu al abu ak al umm muy maam ju góor ak maam ju jigéen en fait alxuraan fii mu ngi junjaale que ne ñoom bu ñu fi newee ñi nga xam ne ñooy bàyyi yi gën a jege baay al al abul wal ummul aqrab ñoom yahjubaani al al al al al abul abad wal ummul abad ah wala al bu'da ah, muy al abul al ummul muy al abul ah, ah, adna mooy ki gën a jege baay bi gën a jege mooy baay direct ki jur ki faatu kooku day day yiir ki nga xam ne moo nekk ci ginnaaw mooy mooy moom ki ko jur moom muy maam waaw mooy day day yiir maam waaw baay bu fi newee maam du man am ci miraas mais yaay bu fi newee maam ju jigéen manula am ci miraas waaw moo xam nag maam ju jigéen côté baay ak maam ju jigéen côté yaay ñoom ñaar ñépp yaay moo leen di tere am loolu alquran mu ngi koy junj fii ci biir ndax tax mu ne wali abawaahu ah wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudus fii abawayhi bii mu ñuy wax ñu ñu xam lañ mooy ñi nga xam ne ñooy al ahd mooy buñ nee baay ak yaay ñiñ ci jublu direct léegi nag kon ñoom ñooñ lañ ci jublu kon dañ ci dañ ciy dégg ne kon beneen baay xam nga maam baay la moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ana ibnu abdil muttalib ah wala li alquran doon wax millata abikum ibrahim wattaba'tu millata abai la sayyidina yusuf doon wax te ñam doon cité ay maamam <laughs> ibrahima wattabaatuma topp millata yoonu abaa i samay baay ibrahima wa ismaila wa ishaqa ah indi yaqub ak yooyu te mooy mooy baayam direct mais mooy kon mais buñ nee bàyyi direct buñ ko waxee li xel yi njëkk a dem mooy baay bi la jur direct kon xam nañ ne fii bu nee wali abawayhi ñooñu la ci jublu mooy baay yeeg yaay bi kon nag ñoom am na ñoo xam ne ñoo leen empêché bu ñu fi ne woon muy maam ju góor ak maam ju jigéen fekk ñoom ñii ñu ngi fi loolu façon xaj bo la moo tax boo déggee euh, euh, maam bàyyi da koy xaj bu alxuraan a ko wane tamit moo ko junj fii waaw ndax impossible bàyyi bàyyi bu jege bi ne fi moom lañ naan al abul al abul adna ah moo ci gën a jege kooku du fi nekk ki jur monsieur A. du fi nekk ak moom ki ko jur muy maamu monsieur A miraas ñëw ñu koy bokk déedéet mooy kii da koy xaj bu te lañ doon wax rek walaysa lil bu'da ma'al qaribi fil irth min hadin <laughs> li muy daa bari sax <laughs> li borom Cheikh Cheikh Ar-Rahabi di wax noonu walaysa lil bu'da ma'al qaribi fil irthi min haddin wala nasibi li mu réglee bari <laughs> ku sori walay sa ñeelut lil bu'da ku sori ma al qaribi bu bu fi àndee ku ko gën a jege ki faatu koo sori du am euh, amul cër te amul wàll ci miraas mi waaw mooy sët bu góor doom ju góor a koy baare ndax moo ko gën a jege waaw loolu la kon loolu lu am solo la mooy fii kon bokk na ci xaj buy ñi ci gis ne ñii moom dañ leen xaj mooy maam ju góor ak nun dina tawe maamaati maamaati maamaati maamaati maam góor ak jigéen ci yam ñoom ñépp al abul adna ak yaay ju jege ji da leen di xaj bu bu dee côté maam yu jigéen waaye nag côté maam yu góor léegi nag ñu war a continuer kon ñu ngi woon fii la ñëwoon ci wàllu sulus bi fa in lam yakun lahu bu dee ne ki faatu monsieur A wala madame A eh, bàyyiwu fi doom wa warisahu abawaahu ñaari baa wa baayam muy baayam ak yaayam war koo donn fali ummihi sulus kon yaay ji delluwaat dellu di jël dem di jël un tiers li ëppoon un sixième bi mu waxoon cinq ne woon bu amoon doom wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma as-sudusu mimma tarak in kaana lahu walad ñeel na ñaari waajuram ku ci nekk un sixième ci li fi seen doom ji bàyyi bu dee ne dafay bàyyi doom bu fi bàyyiwul doom nag yaay mooy jël sulus léegi est yaay moom parce que kon te bu ñu fàtte li ñu waxoon ne juróom benn nit ñi nga xam ne xaj bu xirmaan mënu leen a dugg mooy xaj bu xirmaan manu leen a dugg leen na leen mën a dugg mooy xaj bu nuqsaan ci góor ñi ñett lañ jigéen ñi ñett ci góor ñi muy baay jëkkër ak doom ju góor ci jigéen ñi muy les mêmes mooy opposé wu ñi ma tudd yaay jabar ak doom ju jigéen yaay kon gis nañ fi ko xaj bu nuqsaan di duggee mooy bu dee doomam ji def ba muy génn àddina moo xam góor ak jigéen dafee bàyyi doom bu boobaa da koy yóbbu ci un bu dee ne bàyyiwu fi doom mu jël lu ëpp muy un mais à condition li ci suñu boroom di teg mu bañ fee nekk ne bu fi nekkee da koy delloowaat jële ko ci tiers bi yóbbuwaat ko ci un sixième te mooy li ci tegu mu ne fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus mu ne bu dee doomam ji muy monsieur a wala madame a moom mère bi daf fi bàyyi ay frère nag hein gis nga suñu boroom xoolal li ñu la waxoon bii passé dafa commencé woon ci ñu gën foor ci miraas muy doom yi après mu teg ci ci côté bàyyi bu buñ naan gën a fort ci miraas côté yaay yi dugal dugaluñu ko mais parce que dañ koo dugal comme li naan al umaraani hein taxlib bi ci benn bi ash-shamsaani wala al-qamaraani mais tekkiwul ne yaay moo gën a fort ci miraas ñenn ñi déedéet mais boobu bàyyi lañ ci jublu bàyyi lañ ci jublu ndax ginnaaw doom yi waajur yee ci tegu ah bunuwa bu dee ci côté asaba bunuwa ubuwa ginnaaw loolu nga gis même classification boobu boroom xam-xam yi def alxuraan da koy wane fii gis nga doom yi la commencé yusikumullahu fi awlaadikum ba pare bi mu paree ci ñooñ mu wax wali aba waay wayhi li kulli waahidin mooy étage u bàyyi du fa la dugg mooy ale yaay bien sûr ci wet gi parce que mais waxul mais yaay pour leneen waaye bi mu fi paree xoolal kan moo ci teg woon ci affaire yi wa xoola suñu borom dugg ci wa waaw mooy ñi nga xam ne mooy day commencer ki faatu ki nga xam ne ci côté miraas moo gën a sensible gin koo jege muy doom ji mu jural boppam kooku kenn ginu koo ñàkk waaw moom doom mi nga xam ne ki ki nga xam ne mooy sababok nekkam fi ci moom la ko boroom bi jaarale génn àddina mu nekk aw tiis wu ko dal waaw waaye kooku ginnaaw kooku kenn ginu la mettile waajur yi tamit muy bàyyi ak yaay kenn ginu leen a euh, musiba gi ñoom li gën a dal waaye ginnaaw ñoon mooy ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam ki dem moom ñoo bokk ak surtout te gis nga foofu ordre priorité dafa am mooy ki bokk ak moom nday ak bàyyi ci yoon moom la tiis wi gën a metti ko ki nga xam ne bàyyi kese la dal même bu dee metti na leen ñoom ñépp waaw nga gis alxuraan bi mu jógee ci ba ci doom yi ñëw ci bàyyi après mu teg ci yi ci tegu mu ta moo doon suñu troisième étage ci ordre yi bunuwa ubuwa uxuwa mu indi uxuwa mu ne fa in kaana lahu ixwa mu ngi dóoru dugal uxwa ixwa yi muy uxu ixwa uxwa ashiqa ixwa ashiqa ak ixwa li ab ñii lay wax waxul ixwal umm dina ñëw ci aaya douze bi mooy ñi ñi muy wax mooy càmmeñu waa ji mbokk monsieur a wala mbokk madame a mi nga xam ne ñoo bokk nday ak bàyyi ay ay magam walla ay rakkam ñooñu lay wax wala ñi nga xamante ak ñi nga xam ne ak ah, waa ak ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam ay magam walla ay rakkam yi nga xam ne bàyyi dongu lañ bokk ñooñ lay wax fii mu ne nag fa in kaana lahu ixwa ñu ngi ci xaj bi ba léegi mu ne fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus bu nee ne monsieur A madame A bi muy faatu daf fee bàyyi ay frère wax nañ la pluriel bi deux lay tàmbalee jëm kaw ay frère mooy bu ñu matee ñaar moo xam benn góor uxtu shaqiqa ak axuli ab bu ñu fi newee ñoom ñaar mooy nekk nañ deux bu boobaa yaay sudus lay am mooy obligé muy nekk uxtu shaqiqa ak axu shaqiq déedéet bu nekkoon uxtuli ab ak axu ak axu shaqiq pareil mooy mat nañ deux yaay mënatu la jël sulus parce fa in kaana lahu ixwa fa li ummihi sudus mat nañ deux waaw jeex na mat nañ deux jeex na kon waaw ah kon yaay kon boo seetloo yaay pour mu mën a am sulus pour mu mën a am li gën a màgg lu mën a am di un tiers ci miraas il faut ñaar yi dàqu il faut ñaar yi du fi am mooy far'un far'un mooy branche mooy doomi ki dem doomam ji moom yaay madame A wala monsieur il faut mu bañ fee bàyyi doom ak i sët wala sët boobu loolu benn affaire la pour mu mën a am sulu mais loolu rek doyul pour mu mën a rester di yor il faut ki faatu moom benn minimum benn frère kese la fi bàyyi bu fi bàyyee ku mat deux frères c'est fini la am sulus moom yaay ji même bu dee ne doom yu góor yi do doom waajib am bàyyiwu fi benn doom mais ñaari frère kese mooy moom yaay ji moo jur monsieur A monsieur A faatu mais monsieur A am na ñaari rakkam yu fi ne wala am na benn rakkam boo xam ne bu jigéen la keneen ki ku góor la jeex na yaay manatula am li nga xam ne mooy sudus même bu dee doom newu fi ndax lan alquran moo wax ci aaya onze bii ñu nekk fa in kaana lahu ixwa fa li ummihi sudus waaw bu nee ne dafa am ay mbokk dafa am ay frère madame A wala monsieur A dafa bi muy génn ànd na bàyyi na fi lu minimum deux frères wala benn frère ak benn sœur axu shaqiq walla axu li ab wala oxtu shaqiqa wala oxtu li mooy même bu dee ñaari jigéen lañ mat nañ deux c'est fini moom yaay ji mënatula am li nga xamante ne nii mooy mënatul a am li nga xam ne mooy sulus day dem sulus kon mbir mi wax ji yépp lenn la yaay pour mu mën a am sulus li gën a màgg lu mën ci miraas mooy il faut doom du fi nekk waaye foog lu mat ñaar jëm kaw ci mbokki ki faatu duñu fi nekk mooy ay frère yoo xam ne moo xam nag moom yaay jee leen jur direct wala beneen jigéen a leen jur waaw comme bu dee loolu du ci dara il faut pas ñu naan bon yaay ji il faut mu nekk koo xam ne ñoom ñoo bokk néegu nday déedéet loolu du ci dara waxoon naa la fi bés boo xam ne bu dee ne comme euh, euh, euh, alaaji diw dafa amoon soxna en 1980 ci sëy bu jaar yoon ñu dund cinq ans mu fase ko mais amoon nañ doom mu dem ba l'an 2000 daal di denc benn soxna. am ci moom am ak moom monsieur A hein am ak moom monsieur A ak beneen ak benn doom jigéen ñu dem ba ci biir monsieur A faatu bu monsieur A faatoo kenn du ne moom doom ji jigéen ji mu am bi baayam am ak yaayam kese la ñuy xool déedéet dañu naan eh ana kam doom jam amoon ci année quatre-vingt entre quatre-vingt ak quatre-vingt-cinq est-ce que mu ngi dund ba léegi. huwa ala qaydil hayati la. bu ñu seetee ne si mu ngi ala qaydil xayaat kooku frère muse monsieur A la frère u bii fi nekk la comme que mat nañ de yaay manu la am sulus sudus lay am kon yaay ki koy xaj bu xaj bu xirmaan li mooy doom yi non xaj boo nuqsaan wàññi li mu waroon a am mooy doom doomi ki dem góor a jigéen a ci yem wala frère mu mat deux parce que bu matul deux loolu wàññilul yaay dara te loolu alxuraan da koy wane fii tamit kene benn frère képp bu fi ay doom newul monsieur a faatu bàyyiwu fi doom bàyyi fi uxtu shaqiqa kenn wala axu shaqiq muy kenn kese la fi bàyyi ki mu bokkal nday ak bàyyi wala koo xam ne axuli ab koo xam ne bàyyi la bokkal mais kenn la kooku terewul yaay ji di am sulus li tax suñu boroom daf ko def pluriel dane fa in kaana lahu ixwa fa li ummihi sudus waaw balaa yaay jee delluwaat di jël sudus ba mu doon jël bu dee doom yee fi ne loolu il faut ñu mat minimum deux kaw bu ñu ko matul yaay day rester di jël sulus même bu dee axu shaqiq mu ngi fi walla axu li ab wala uxtu shaqiqa wala uxtu li ab kon yaay foog naa kon affaire yaay xam nañ léegi ni muy demee xaj bu nuqsaanam gi ñaar ak koy teg doom nefi ak i sët doom wala i sët wala ay frère yu mat de jëm kaw moo xam góor ak jigéen la wala ñaari góor wala ñaari jigéen jëm kaw. gis nga moom mii. sànq wax nañ ko mooy maam kon maam it lii la mooy fekk yaay ngi fi rek moom du am maam ju jigéen ak nu maam ji maamul maam ju jigéen ji moo xam côté baay la wala côté yaay du am waaw moom la boroom waay wa doon wax naan wa tasqutul jaddaatu min kulli jiha bil ummi fafhamhu wa qisma ashbaha waaw wa tasqutu dina wadd dina daanu aljaddaatu maam yu jigéen yi min kulli jiha ci wàllu wu mooy wàllu baay mooy maam ju jigéen joo xam ne moo jur baay mooy maamu maamu monsieur A hein bu jigéen côté baay ak maamu monsieur A di yaayu yaayam ak ki nekk yaayu baayam benn la bu fi yaay newee ñoom ñépp lay lay xaj ñoom kenn du ci am waaw fa fahamhu comprendre lool na xam ko wa xis ta na nga qiyaas ma ashbaha lépp lu niroog moom nii waaw léegi kon lii nii mooy li jëm moom la alquran njëkk a wax ci affaire bi ci wàllu euh, li jëm ci suñu wàll wi ci xajdu yi nga xam ne moom lañuy gis ñi mu lii mooy aaya bu njëkk bi parce que li ci tegu boo waxul ci côté boobu waxul ci côté boobu mooy li ci tegu waxul ci loolu lim naan min ba'di wasiyatin min ba'di wasiyati yuusi biha aw dayn hein eh? loolu après mu ne aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan min allah inna allaha kaana aliman xakima kon affaire baa ngoog léegi kon lii nii mooy premier verset bi léegi nag ma ne la ñu ngi ci xaj buy kon fii lan nga fiy jànge mooy man kon jàng naa ci premier mooy verset onze bi bala ñoo dem comme ça ñu am ñu récapituler mooy xam nañ ci lenn que ne njàlbeenu aaya bi yuusikumullahu fi awlaadikum lizakari mithlu hazzil unsayayni suñu borom mu nga fay ñuy jàngal ne doom ju góor bu ñëwee ci miraas moo xam dafa fekk doom yu jigéen daf leen di tansib te daf leen di xaj bu ndax lañ naroon am naroon na bari moitié bu doon kenn doom jigéen rek la bu doon ñaar lañ jëm kaw dañu doon am deux bu doom ju góor duggee da leen di xaj bu xaj bu nuqsaan mooy day wàññi li ñuy am ndax mënatuñoo am deux tiers mais tam mënatuñoo am moitié alal bi parce que doom ju góor benn day représenter deux doom doomu jigéen ñi représenté benn kon kooku bu doon ñoom ñaar kese la ñett mooy nekk bopp masala bi doom ju góor bi jël ñaar doom jigéen jël benn kon kooku mënatul am nis kon xaj bu nuqsaan kon xam naa ne kon doom ju jigéen ki ko mën a teg mooy doom ju góor bu ñëwee tansib ko waaye naka moom ngay dellu ci sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor ko jur moom it doom bu góor bu sët bu euh, góor jur ah sët bu góor sët bu góor bu doom bu góor jur kooku it day tansib ki nga xam ne mooy sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur de suite loolu première affaire la ma xamee ci nag ne suñu boroom wax ñu nan la xaj bu gi feeña mooy ndax bu fi doom bu góor newul ñu nekk ñaar jëm kaw ay jigéeni kese fa na in kunna nisaan fawqas na tey ni ah falahunna na ma tarak bu ñu nekkee deux jigéen jëm kaw dañuy am thulutha ma tarak hein deux tiers li fi seen mbokk mi bàyyi bu dee wa in kaanat wahida falaha nisf kon foofu la mbir yi leeree këne euh, euh, euh, kon doom ju jigéen doom ju góor ni nga xam ne noonu la leen taasibe ni muy leere kon nag mu ngoog ah après mu xamal ñu ci ne bu dee ne mu ñëw nag léegi ci parents yi waaw mu ñëw ci parents yi muy baay ak yaay ñoom ñi leen di xaj bu xaj bu nuqsaan comme que xaj bu xirmaan manu leen dugg mooy doom yu góor yi moo tax mu ne wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad ku nekk ci ñoom ñaar day am sudus bu dee ne ki dem daf fee bàyyi doom dañuy am un waaye bu dee amuñ doom nag mu ne boobu wa warisawu abawaaw fa li ummi sulus foofu yaay ji un tiers lay jël bàyyi waxu ko def ko temps uh, asaba muy asaba bi nafs waaw léegi mu des mu ñuy wax kaawu yaay ba léegi un bi am du rek doom yu jigéen kes doom doom doomi ki dem rek a ko mën a xañ ndax fii dana bu dee amul nu doom ñaari waajuram di ko doon yaayam moo jël sulus mu xamal ñu ne ah déet xaar leen bu fi frère yi nekkee it mat deux yaay mënula jël sulus moom it xaj bu nuqsaan da koy dugg foofu moo jóge ci un bi dem dellu ca un sixième ba comme bu dee aji faatu ji dafi bàyyi woon doom wala sët kon lii mooy première aaya bi di aaya onze léegi nag ñu jaay jàll ba léegi ci wàllu xaj bi ci aaya douze suñu boroom foofu mu ne kon walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yuusina biha aw dayn walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin yuutu wasiyatin tuusuuna biha aw dayn wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fali kulli waahidin minhumaa as-sudus fa in kaanuu akthara min dhaalika fahum shurakaa'u fi ath-thuluth voilà léegi kon aaya douze bi fii mu ñuy waxal yeneen façon nit gis nañ doom yu góor ak yu jigéen après mu dugg ci détail yu jigéen après mu dugg ci waajur baay ak yaay pare ci baay yaay dugg ci ay frère léegi nag mu ngi ñëw di ñu indil ñoo xamante ne ñeneen façon lañ muy jëkkër ak jabar nag waaw jëkkër ak jabar jëkkër ak jabar lislaam day woote ci vie en société waaw ah tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukaathirun bikum al-umam yawm al di woote ci vie de société vie de couple waaw relation entre góor ak jigéen ni ko lislaam di tërale ba nga xam ne foxsu du ci ne du nekk ci loo xam ne mu ax axdaan kese ay jàppalantey far farantoo déedéet day nekk lu sérieux ngeen teg ko def ko ci ni ko borom bi bëgge njaboot man cee génne barkeel donnante man faa am sinon bu fi xiis mbàcc di am kenn du leen fi doonuloo waaw mooy walil ahiril xajar ku fi xiis xiis mbàcc rek yow doo ay xeer ngay am moom nga yelloo waaw mooy ku teggi tëli bi jaar feneen nag ci yoonu suuf bi ba joteeg ndaw sa ba am ca doom man istaajala shay'a qabla awaane ah wala boog almaadooma shar'an kal lañ lay dóor nga dem toog waaw l'islam reconnaîtreul am ci ci ci ci bëtt am bëtt mbaar ba am fa kenn du la reconnaître doom jooju lislaam reconnaîtreul ne mu ngi fi waaw kon nag mu ñëw nag ci vie de couple mooy ñi nga xam ne ñoom ay jëkkër ki jabar lañ ñoom nan lay demee ci ñoom ñoom wax nañ la bokk nañ ci ñi nga xam ne xaj bu xirmaan mënu leen dugg mooy xaj bu leen tere leen ba du ñu am ci miraas bi leen a dal waaw loolu mënu leen dal xaj bu nuqsaan kese moo fa mën a am mooy ah, ñoom li ñuy am day wàññeeku ndax am nañu fi ne waaye nag du ñu ñëw ci miraas comme ni ñu ko waxee woon bii weesu mbir yi li ñuy miraas am lañuy ñuy miraas ne gaa yi di wax di tërali caaxaan ak i pexe ak i pexe ka di waanee ka muusa ka waane ba tax du am lool man dane léegi nag ci ñooñ lay ñëw ñoom seen xaj bu nuqsaan nan lay demee mu ne walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun mu ne walakum ñeel la yéen leen ñeel na leen yéen góor ñi yéen jëkkër yi yéen jëkkër yi vous les époux ça vous revient nisfu ma taraka azwaajukum moitié wu xaaju maa li nga xam ne taraka la fi bàyyi azwaajukum seen soxna yi wala seenu soxna in lam yakun na wala bu dee seen soxna yooyu ba ñuy génn àddina amuñu doom mooy doom joo xam ne amuñu ko nii ak yéen mais amuñu ko woon ak beneen sëy feneen waaye même doomu njaaloo amuñu ko parce que doomu njaaloo waxoon nañ la ne doomu njaaloo yaayam lañ ko mën a askanele mais kenn du ko askanele ki ñu naan mooy baayam waaw ndax al waladu lil firaash wa lil aahiri al hajar man iddaa awintama ila man iddaa ila aw intama ila gayri mawalih fa alayhi laanatu llah walmalaika wannaasu ajmaun laa yaqbalu llahu minhu sarfan wala adla waaw kon mooy euh, jigéen bu dee azwaajukum fii amuñu doom foofu mooy doom doom joo xam ne doomu yoon la ak doomu ñàkk yoon a ci yam mooy bu doon ndaw si la doon fo comme nañ ko waxe woon gaa yi nax nañ ko naan ko kaay dund ci see bi te bàyyi ustaas yi dañ lay tardeel mu ñëw gaa yi am ko mu mu jëli ci ëmb hein après mu tuub kii kooku moom euh, euh, bu bu sëyi woon faatu te amul doom ak sëy moom sëy benn yoon la mësa sëy mais doomam jooju nga xam ne ci njaaloo la amoon mu ngi fi jëkkëram ji nga xam ne moom la fi bàyyi manula am nisfu ma taraka moitié wu lim fi bàyyi moom ndaw si ma tarakat fi bàyyi lu tax parce que am na te alquran yéen fi ngeen di amee moitié hein mooy walakum nisfu ma taraka yéen jëkkër yi ñeel na leen moitié wu fi bàyyi azwaajukum seen soxna yi in la yakun na wala ndeem amuñu doom waaw moo tax fii doom bu mu am ak ki jëkkëram ji fi nekk la walla beneen jëkkër walla doo wala sax du jëkkër mooy njaaloo la wala leneen nu man di doon loolu moom fekk mu ngi am doom kese moom kooku day tax jëkkër ju nis kon jëkkër kan moo koy xaj bu xaj bu nuqsaan mooy doom waaw doomu jabar jabar bi bu amee bu xasee am doom ak nu doom ja doom moom kay xanaa mooy doom ja dundul ba ba ba yaayam di faatu mais bi yaayam di faatu mu ngi dund jëkkër ji mënatu am nissu kon fi muy amee nissu mooy il faut ñoo ñépp duñu fi ne du am doom waaw walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad waaye léegi fa in kaana lahunna walad waa léegi li nga doon wax naan daa fekk newuñ mais bu ñu fi amee nag bu dee ndaw sa am na doom ci ni nga ko waxee doom joo xam ne doomu yoon la wala du doomu yoon boo ko amee nag nu muy demee mu ne fa lakum rubu mimma tarakna waaw bu boobaa jëkkër ji day jóge ci un demi dem ci un quart ar rubu mooy au mu nekk loo xam dañuy xaaj alal gi ñaari xaaj mu jël benn xaaj bi mënatu la nekk comme que kii am na doom bu boobaa dañ koy jële ci loolu ci moitié indi ko ci rubu mooy bu ñu xaajee alal gi ñeenti xaaj benn xaaj bi léegi la ci yàpp kon nga gis kon jëkkër kan moo koy xaj bu xaj bu nuqsaan mooy doom il suffit doomu doom nefi rek pas moom doomam parce que moom moom deewul bañ koy miraas moo fi ne jabaram a faatu <laughs> wala mooy jabar yi ku ci mën a faatu nag mooy même bu dee ñeent la am mooy ku ci faatu rek loolooy nekk sa àtte dañuy seet est-ce que kii faatu am na doom at nu doom ji doome te mu ngi dund fekk na moom ba mu ba jàpp yaayam di faatu mu ngi fi woon ñu ne waaw kon ñu ne jëkkër ji yow de toute façon un ngay am parce que kooku moo la xaj bu xaj bu nuqsaan léegi nag lii moo jëm ci wàllu jëkkër léegi nag mu ñëw ci wàllu beneen côté bi jabar mu ne wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum mu ñëw ci côté jabar comme ni mu leerale jëkkër xaj bu nuqsaanam nan lay demee ak lan mooy tax mu am plein bu mu mën a am lu gën a màgg lu mën a am ci miraas mooy jëkkër doom bu fi doom newul mu am li gën a màgg muy moitié xaaju alal ji bu dee ne dooma ngi fii du ko am un quart lay am léegi nag mu dikkal ñu ci beneen peeram muy jabar mu ne wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad ñeel na leen yéen fii nag soxna yi lay waxal tey ñoom madame A lay waxal ak ay wujjëm waaw tey monsieur A moo faatu mooy jëkkër jee faatu mu ne wala hunna rubu ñeel na soxna yi lii nag soxlawul muy nekk ñu bari wax nañ la bu dee benn soxna la moo koy moom bu dee ñaari soxla la soxna lañ ñoo koy bokk bu dee ñett ñoo koy partager seen diggante bu dee ñeent it ñoo koy bokk bu dee juróom mm, miraas amu fa <laughs> ah c'est la réalité mooy loolu am solo la foog naa bi ñuy wax affaire yi préciser wuñu ko woon <laughs> feneen laaj ko doon wax doon wax ci affaire miraas yi boo préciser woon nañu ko waaye lu jara sama xenañ ci dem ni mooy képp koo xam ne déglu leen fii moo xam wali ngeen koy wooweek mooy boroom jamono ngeen koy wooweek mooy mooy mooy mooy mooy mooy yu wali yéeg fii mu ne moo gën a sell ci ku yàlla bind ak ginnaaw yonent yi moo fi moo fi taxaw ak wax leen lu leen neex waaw jox leen ko attribut bu leen neex na nekk sax dëgg ci moom na nekk sax dëgg ci moom waaw bés bu fi takkee lu ëpp ñeenti jabar waxuma mu takk ñaar après ñoom ñu faatu mu takkaat ñeneen après ñooñ faatu non waxuma loolu mooy mu takk lu ëpp ñeent yoo xam ne ñoom ñépp ñu ngi dund moom muy dund bu lool xasee am xam nga loolu lu muy tekki mooy ne à partir ba mu takkee mooy jour ba mu takkee cinquième la ko kat yépp xaraam ak ki muy njëkk ak ki mu takk nii mooy en fait waa ji waajooju noonu ak ku nu ngeen ko mën a tuddee ah attribut bu ngeen ko mën a jox c'est pas grave la c'est pas grave qu'il soit lam daa qu'il soit wax leen lu leen neex wala wuu kii kay kii mooy xut bu zamaan wax leen lu leen neex laa leen wax tudde leen ko nu mu leen neexe yéen daal fexe leen rek ba du yonent <laughs> ñeme wu ngeen ne yonent la waaw en tout cas du ngeen ko man di woowee bés bu fi takkee lu ëpp ñeent jabar mooy gis nga bu deewee mooy waxuma sax balaa dee ba mu takkee juróom la ko ñeent ñu njëkk ña yépp xaram léegi nag bés bu fa nekkatee mooy saa bu demee bu wéeteeg ñoom mu ngi njaaloo bu leen laalee mu ngi njaaloo doom yam ca am doom yooyu noonu duñu doomi duñu doomi kii de yooyu doomu ñoon duñu doomu yoon ñooñ duñu doomu yoon te gis nga jigéen ñooñu noonu bu faatu woon kenn du ko ci doon kenn du ne bon attends kaat yi lañuy ñuy jëri mooy kaat yi mu amoon ci yoon lañuy ñuy garder ku mujj ki moom ñu bañ koo jox non non non mooy ne kenn du doon ci ñoom mooy ba mu takkee cinquième lañ ko xaram nekkatuñ soxna ba mu takkee cinquième cinquième la ko ñële xaram ñépp ko mujj xaram fii mu ne célibataire la boo xam ne nag ci bàkkaar bu rëy la nekk waaw yow moom jarul mu nekk fi di tifli seen loxo yi ngeen di ray déedéet kooku moom ci boppam lañu war a tifli loxoom ñaanal ko ngir mu mu tuubi tawbatan nasuha la wax <laughs> waaw xam ngay boo ko ak gars yi dañuy ne yow kii lii muy wax moom fan la ko jële ma ne la fi ma ko jële mooy ci alxuraan la wax sunna yonent bi alei saa salaam ñeent lañ la may boo fi dépassé ñeent amul ñu naan ay ko non nañ jaar gi ñii ñu non mooy ba nga ko dépassé wa man yata'adda hududallah bi muy wax fii laa <laughs> ilaha illa allah wa man ya'si llaha wa rasulahu wa yata'adda hududa mu ne la yemal ci kat nga ne man ñeent laa juróom laa jëm ba nga amee juróom la la ñépp xaar bu loo nekkateeg ñoom nag yaa ngay njaaloo waaw yaa ngi njaaloo te fi deewee ñoom duñu la donn te ñoom bu ñu deewee doo leen donn yow sëriñ bi doo leen donn ah doo di donn dañoo bokk yow dara amuñu benn lien yow léegi batta jeex na yow fii tas na jeex na sëy ba dem na naaw na ba nga takkee juróom la naaw moo la jural say say taaw ak du ci dara ñu naan soxna si ku sell ki dara mën naa sell kay mais moom it bu xamee waru faa toogaa ndaw si si mooy man kay ku xamul lay wax mais ba mu xamee ne fii nii sëy amatu fi dafa xaram ca lay bàyyi maa li mu'minin wala mu'mina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al xiyara warul yellul ci jullit bu borom bi tabaaraka wa taala dogalee wàcceb ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lii mooy atte bi nga xam ne léegi lii la nga nekk fi naan moo waaye ni ñuy def ah diw am na fu mu ko teg tegu ko fenn ci bakkan li tiim gémmiñam la ko teg amul fenn fu mu ko teg fii mooy yooyu yëpp ay xëbalaate laak ay tiite laa teeg mais mooy li ma leen wax rek waaye ku xamul neex a neex a napp neex a xoqatal neex a tiital mais ku xam loolu waaye yow loolu moo ko weñ wu jaar sa bët nga puus koo yem waaw faale woo ko dañ naa moom wala dañ naa jënd ñoo leen di ci àddina bi est-ce que ñoo leen di ci àdd ñoo la dundal inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun maa uriidu minkum min rizqin wa maa uriidu an yut'imuun inna allaha huwa ar-razzaaqu dhul quwwati al-matiin fa inna lilladhiina dhalamuu dhanuuban mithla dhanuubi ashaabihim falaa tasta'jiluun mooy aay yooyu da nga koy xam dundu ko bu la kenn manulaa bu mu la fontoo waaw ay nag nu man di santaan ah, yow santal nu la neex santal mbéndéeg lu la neex li jàpp ne ñooñu moom waruñoo nekk sëriñ lu la neex santal lu la neex mais bu la buur yàlla mayee xam-xam jeex na bul am complexe ci kanamu ku mu man di doon ak mu manti sant ak ku ko man di jur loolu il faut que sa soit tellement clair nit ñi nit ñi rawantee mooy ci xam-xam waaw inna ko min dhakarin wa untha wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum mënuñu toog guddi bu nekk bëccëg bu nekk ñu koy jàng neew ko suñu kaamil yi xam ne lii la borom wax ñu bàyyi ko fi di di di di am yeneen consideration yi am lu tax lu ñu koy def pour pour pour pour quelle raison a pour quel mbuumu njaam ñu bëgg a takk ñu nar a teg lool bàyyi fi li suñu borom wax mu leer moom mi ñu bind na mbir mi lii ñu ne ko fi dégg parce que ñoom diw nee nañu bëgg ñoo yeew dolli yeew def ñuy jaam di ñu dawloo waka maajloo du ñu ko nangu ku ko nangu nangu ko mais man nanguwuma ko waaw duma nag nekk jaamu yàlla di nekk jaamu keneen ku man di doon duma ko nangu Abdullahi doy na sëkk yal nañu ko buur yàlla may te nangul ñu ko te faat ñu ci wa annahu lamma qaama abdullahi yad'uuhu kaadu yakuunuuna alayhi libadan subhaana alladhi asraa bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa minal masjidil haraam ilal masjidil aqsa alladhi baaraknaa hawlahu linuriyahu min aayaatinaa mooy man xaw ma affaire yi nan lay niru quoi man ku xamul nañ la xoqatal yaa ko def parce que moom du bii léegi fokk xamaa même avant. xam-xam da koy xam bu boo koy xam di booy am xam-xam di libre laa wax te kenn dootu la ñemee wax yi fi caaxaane ah surtout ñoom suñu woroom daneñu hé wamaa xalaqtul jinna loolu ñépp ko mokkal daanaka moom la gaa yi gën man mais du ñu àggale aaya yi ci suuf lool kese sax doyoon na wamaa xalaqtul jinna binduma nit jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma buur yàlla dane moom ñu jaamu ko waxul ngeen jaamu ma ma sàmba wala ma demba walla ma paate wala ma ma ma yoroo ah, déedéet wala nogoy fële déedéet illa liya'budun mu rek lu am solo mu ne maa uridu minkum min rizq waaw waaw man buur yàlla indiwu ma leen ci kaw suuf ngir ngeen di liggéey di ma jox di ma dundal wala di ma jox yu wërsëg nee li ma leen indi ci kaw suuf ngeen war ko fee doxal bu kenn ci jaam yi yéen ngeen foog ne loolu c'est pour defar samay affaire la man buur yàlla non non non maa uridu som namm ma soxlaw minkum te te sàkkuwuma ci yéen min rizqin ci wërsëg wala ci lu may dunde ndax buur yàlla da du lekk ka naan bay am lenn walla benn intérêt ne c'est que minimum aw ma ko ci yéen maa uridu minkum min rizq soxlaw ma ngeen di liggéey di ma defali chèque par mois walla par semaine walla par an non wa maa uridu an yut'imun te soxlaw ma ngeen dundal ma ndax man ma lekk soxlaw ma loolu <laughs> soxlaw ma ko au contraire ku xalaate ne loolu la jàpp ne l'islam bii liñ lay woo intérêt ña lay woo la dëgg la léegi nit ñi dañ ko travestir ba ñoo xam ne dañuy wootewu ne ci lañu nekk di woote jëme ci lislaam waaye ñoom al aklu bi diin lañuy def dañuy tedd à travers diine ji te looloo nekk seen objectif wal iyaadu billah waaw ñu def ko fond de commerce def ko un empire toog ci di ci am ay action yuñ ci am di ci dunde dara yàlla taxu leen a jóg te fu ñu waxee ne lool la te loolu la du dëgg alima allah annahum kadibun buur yàlla xam na ne dañuy kàcc li ci poosi nit ñi moo leen tax a jóg cérémonie yeeg yu mag yeeg yépp c'est pour nuñ leen di gën a téye ak nan la ñuy gën a mane naqar ci li nekk li jot a nekk ci seen loxo yi waaw loolu moo grave waaye kuy wax ci diine dëgg-dëgg di woote ngir yàlla mooy la yonent yi alayhi salaam rek ku ci nekk gis nga suuratu Hud demal yaa qawmi laa as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala rabbil alamin e samay ñoom lii ma leen di woon muy texe gii ñëw leen wéetal ñu waxuma ngeen ñëw yéen ngeen wéetal man ma nem fee mooy li Seydina Shuayb bu doon alayhi salaatu wassalaam wa maa uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaaha ma stata'tu wa maa tawfiiqii illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wa maa maa uridu an uxaalifakum man nag bu leen yaakaar ne moo tax kuy woote ci diine walla di wax ci diine yooyu ay bon dee leen seet li may wax te bañ xool li may def loolu waxu naafiq la waaw waxuñu ne kii woote ci diine fokk mu nekk parfait door a man a woote loolu waxuñu ko yow fu ñu tëbe ngay def sax ndëngate te naan bon bu leen seet li may def waaye dégg leen li may wax ma ne loolu ma ne loolu arrêté ça c'est du nifaq wa du leneen ak naafiq kese la waaw zu wajhayni nga ñëw di prêcher la bonne parole mais tes actions sont les plus mauvaises bu waxee ñu ne cim bu jëfee ñu ne cim mbay amul njariñ ak fiq kese lay wane dangay ngay fexe di ci tënku am nay rëcc rëcc yu la mën a dal ñu xam ne kii rëcc rëcc la doomu aadama la waaye yow nga bëgg koo defub règle daanaka li ngay wax lu baax yépp contraire bi ngay def ba pare naan gars yi seet leen li may wax bu leen seet li may def déedéet déedéet problème bi nag loolu la mooy kuy woote ci diine dëgg-dëgg hein yow defoo ko ngir sa intérêt bokk déedéet qul innama ad'u ila allah ala basira ana wa man damay woote fan ila allah jëme ci yàlla wootew ma jëme ci sama groupe wootew ma jëme ci sama tarixa wootew ma jële ci jëme ci sama sëriñ man damay woote jëme ila ndax boo xamee sa sëy dëgg-dëgg wala yow miy woote tariixa boo xamee tariixa ba nga ne dëgg-dëgg xam nga ne boroom tariixa ba wootewul jëme ci tariixa wootewul loolu taxu koo jóg ko ndax bés boo ko naree tuumaal lool moom xajjara dangaa bëgg wax moom xaj jara xajjara waasi'a dafa ñëw tuutal loo xam ne lu buur yàlla yaata la déedéet moom day woote ilallah ci buur yàlla moo tax day fexe jokkale taalibe yi ak seen borom direct sans intermédiaire moom du ñëw ne léegi maay nekk seen intermédiaire non nan laay jàppe ci loxo taalibe bi ba teg ko ci yoon wi nga xam ne moo koy mëne ci boroom bi tabaraka wa taala direct mu branché ko foofu mais pas ñëw ngir ñu koy joxe addiya ngir ay affaire am di baax loolu gisoo ku baax koo xam ne noonu la fi nekke woon amul au contraire inna buur yàlla huwa razzaq mooy aji aji wërsëgalaakoon gi zul quwwatil matin mooy borom kattan ju dëgër ji waaw bu nee ne yéen jaamu leen ma gi ma leen wax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun genn waay <laughs> discours yi baax na lool waaye fii man li ma ci jaaxal boo ma waxee yii ba pare bu ma génnee yii j'ai les États-Unis devant mois de dans la réalité de ay saay che nga dema système riba bii nga xam ne moom lañ ñu imposer mooy suñu fépp nga dem a génn ci mais bu ma ci génnee man yàqu na je suis qu'un petit pays ils vont me phagocyter je ne serai plus rien et ça sera la dévaluation yu dul jeex sama peuple fippu eh, saay inna allaha huwa man gëm naa ko de huwa ar-razzaq ma ne la waxoo dëgg de boo ko gëmoon yow kay yow kay innal innal USA huwa ar-razzaq lool nga gëm waaw mooy l'Occident huwa ar-razzaq ndax jàpp nga ne yow système bi mu teg boo ci génnee torox mooy pas génn ci mais boo ci génnee di jéem a tënku li la borom bi wax torox ba pare nga bëgg ne yow gëm nga ne buur yàlla mooy wër sa galaat mooy wër sa galaat kon bu mag bi mooy gëmoo ko bu ma wax wax bu wax waxi wolof yéen non non bu ma wax wax yooyu wax ma dëgg rek waaw kiy wax bu dee dafa dof kiy dégg dofut voilà yooyu ay waxin la rek. waaw ay yée que affaire bi monde bi boo ñëwee ci réalité bi yépp alxuraan di wax man gëm naa ko waaye si naan la sawaay dangaa ñàkk gëm rek waaw ñun ci siira bi lañ newoon gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu ni ñu ko doxale faalewuñ kenn moo da Seydina Omar man a taxaw wax ko ca kaw inna qawman hein ñun inna qawmun a'azzana allahu bil islam waaw ñun dañoo nekk ay nit ñoo xam ne buur yàlla moo ñu yëkkati màggal ñu peral ñu teg ñu ñu féete kaw kurut ñun jullit ñi fan la ko jaare mais bil islam ci lislaam gii mu fu indi wa mahma talabna al léegi nag loolu loolu ab loolu lu leer la gis nga nag bés bu fi nekkee di sàkku di ut al izza akuk yëkkatiku akuk nekk euh, puissance ak lu man di demee ci lépp ak mën a yëkkamtiku fu ñu ko sàkkoo en dehors de l'islam azallana allah direct buur yàlla dinañu toroxal wallahi alladhi la ilaha illa huwa huwa al muhaddath sadaqa rasulullah yonente bi alayhi salaatu wa li mu wax moom moo ngay gis ba léegi suñu pays yépp jàpp nañ ne seen salu seenu naataange mu ngi nekk ci teg seen tànk fi nga xam ne ci la ko kuffaar yi teg ak système yi yu tëral ak li nga xam ne nee nañ ne ci ñépp tën tënku ndax mooy système économique mondial mooy euh, li xew ku ci génn torox ñun ñu daldi di sàkku li nga xam ne mooy ak refen ak yëkkati koog lool ñun jullit di ko sàkku en dehors de alquran di ko sàkku en dehors de borom bi bur yàlla toroxal ñu moo tax képp même ñi nga xam ne sax jàpp nañ ne ñoo tane ñoo gën a jege système tubaab yi sax ak nasaraan yi hein di gën a jege ñoom di doxal presque seeni politique ay libertinage geeg seen loi am foofu ay laïcité lu nekk ñu dugg ci ñooñu boo seetee ñoo gën a torox ñépp seeni valeur amatul waaw ay ay carcasses yu fënax kese fi ne benn principe amuñu ko benn principe amuñu ko waaw ñuy dëkke mooy yàlla guddeeg bëccëg yi ah kabaa'ir yi ñu institutionnaliser ko ay prostitution ñu institut def ko yoo xam ne am ci métier yi la bokk jaayum sàngara ñu institution ñu institutionnaliser ko ku mu neex nga ubbi sa taverne di jaay sa sàngara ku mu neex nga yor sa maison close tant que yéen ngi respecter ay visite médicale ak yu mel noonu walla iyaadu billah casino yi ne fii ñuy jeu d'argent yi ne xas li yàllay tere yëpp ñu ne ci jàpp ne walla naan l'argent coule à flot waaw touristes yi jóge fépp di def yaramu neen ci mbedd yi ñu ne c'est ça modernité ci ñoo xam ne nee nañu kat yashhaduuna an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam wallahi hada zulm hada zulm hada zulm lii waaw kon bu dee ni ñii wa tax ngeen bañ doxal li may ma leen digal yéeg leen ne buur yàlla ñii dundaluñ leen inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati mooy kiy wër sëgalaate te bu dee da ngeen na ragal ku leen duma buur yàlla mooy borom kàttan gu dëgër gi def leen ni saxaabatul kiram def rek wallahi ba ñuy nekk màkka ak ba ñuy sumb Badar <laughs> ñépp nekkoon benn dànk contre ñoom waaye muccuñu lu dul seen gëm yàlla gu nekk ci ñoom dëggu ci ñoom ñoom sadaqullah sadaqu ma allah dañoo dëggook buur yàlla buur yàlla dëggoog ñoom comme la yonent mi alayhi salaam waxoon kaw kaw ba Xaybar gisoon nañu ko ka ñëwoon mu koy jox ci butin de guerre bi mu ne ñu ne ko lii sa wàll la yonent mi alayhi salaam la ko jox benn kaw kaw bu ñëwoon ne day génn jihaad ak yonent mi alayhi salaam biñ commencé xale bi ñu jote ci yonent mi alayhi salaam am lu mu ci doon joxe ne jox leen ko lii wàllam ñu ñëw fekk ko mu toog ñu ne ko am lii sa wàll mu ne wàllu lan ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la ko jox mu ne jox pour lan mu ne mooy sa butin sa ma sa partie sa wàll ci màng bi mu ne man topp ma ko woon ngir lii mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko lii lan la mu ne ko lii ci butin de guerre bi la lii la sa wàll la moom nga ci am mu ne ko man topp la ngir toppul ma la woon ngir lii man dama laa toppoon ngir ñu jël xeej jàmm ko fii wan put gi mu génne fii yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko baax na ku mu neex nga wàcc sa àq àqam la mu wàcc ko ku mu neex nga def ko miraas mi ñu nekk gisoon nañ ku mu neex nga ne man sama wàll ci miraas mi may naa ko samay frère may naa ko ñay doon jeex na waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam ne baax na bi xare yi commencé woon comme que ay xare succès mooy même Xaybar gis nga xeex yi day doon jékki ñu arrêté après mu amaat après ñu xisn sàngam forteresse sàngam ñu attaqué wat ko ba ñu def ñu faat ñu ñëw yëgal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jóg ñu ne ko fàtt nañ waa ji nga doon jox kaw kaw bi nga aaraabi bi fàtt nañ ko yonent bi alayhi ñëw jóg ñëw fekk tiim néewam gis fi mu tegoon baaraamam ne man dama bëggoon topp ma la woon ngir lii dama laa topp ngir ñu jàmma xeej mu dugg fii génn fii ma dem aljana loolu na waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis fa mu tegoon baaraam bi ne xeej bi dugg fii génn fii foofu la ko xeej bi dugg génn beneen côté bi yonent bi aleyhi salaam ni ne ahuwa hu ahuwa hu est-ce que réellement kii la moom moo nekkaat nii ñu ne ko ya rasulallah wallahi huwa hu ñu ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wat nañ ci yàlla mooma mu ne sadaqa allah fa sadaqa dafa dëggoog boroomam boroomam dëggoog moom mooy dafa dëggoog boroomam mu xam ne li muy woote dëgg la ci moom xaalisan lahu niyyata muxlisan lahu niyyata sellal ko yéeneem suñu borom may ko la mu yéene mu xam ne mooy dëgg ci moom may ko mooy kon ñu nit képp kuy woote loolu boo fi dëggoog sa borom mu dëggoog ñeen masu ngeen a gis ku dëggoog borom bi borom bi njuuy ko amut waaye bu dee gëmoo ko ay arrière pensée bon nañ ko def rek man na ñàkk waaye de lu yëngu nga kii non inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin bu la fi kenn fontoo bul yaakaar ne kuréel sàngam ñu bala tax na yow dootoo dund bu dee sa commerce daanaka ñoo ci ñoo ñooy client ya sa commerce mooy tax nga bëgg a jaay sa diine man baa man nuuram bi dujaa fa sa yan dem ah. man baa nuuram bi dujaa fa sa yan dem ku fi jaay leer jël sa leer dem ci marché boo xam ne lëndëm lañ fay jaay nga fekk ku saam lëndëm nga jël sa leer ne ko ah sang bi man de sa lii sa saam yii laa soxla woon mu ne la loo koy jënd nga ne ma sama leer gii nga génne sa leer jox ko jëli lëndëm dugal sa poche wallahi fa sa yan dem waajooju dina dina dina dina dina rëccu bi kooku foo jaar mu rëccu waaw kon sa commerce bu mu tax nga jaay sa diine waaw waaw rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah noonu ngay mel yooyu duñ la préoccupé ba tax yi nga war a def taxawal julli nekk ci les borom sant bu la ko kenn jaral laa wax ak kum man bi doon ak doomu kum man bi doon waaw même bu dee shérif la bu leer bum la muy askanam teg yonent ba la saasaam leer na bum la jaral nga yàq sa diine ndax moom ndax bés bu la ko jaralee <laughs> ba nga dem ci bàmmeel bañ présenté la maamam ne la mu ngi nii est-ce que xamoon nga kii <laughs> bu boobaa boo newuloon ci yoonam doo doo doo doo doo doo doo doo tontu de ay sëtam laa toppoon ban sëtam ban sëtam yonent bi aleyhi salaatu salaam doom spirituel la am mooy ngëm yàlla gii la fi teg di xaar ñi nga xam ne ñoo ci ne waaw bu ñu naan shérif wala ñu mel mooy fokk ñu nekk jaar gisoon nañ ko bu ñu teguwee ñu topp leen fonk leen màggal leen waaye luñ leen fonk fonk buñ defee loo xam ne wute naag li fi seen maam alayhi salaatu wassalaam teg leen fi bàyyi topp li bu dee nag damaa wax shérif yi parce que ñoo gina a màgg askan après nag léegi nag keneen koo wax ak mu ngi ci biir kon bu la fi kenn fii nii ku fi am loolu sëriñ bu fi am juróomi soxna jeex na de toute façon kenn manu ci donn te moom it du ci donn kenn te ñoom ñëpp xaraam nañ ko kon walahunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad seen soxna yi ñoomam un quart ngeen fi bàyyi bu dee ne amu ngeen doom yeen jëkkër yi ba ngeen faatoo xam naa dañuy yem nii kon ñu ngi ci xaj bu jëkkër gis nañ ko mooy ki koy xaj bu nuqsaan mooy doom bu fi newee mu jël un quart jóge ci un dem ci un quart jabar gis nañ benn bi mooy bu dee ne doom newu fi moom un quart lay am wala jabar yi léegi kan lool mooy gina a màgg lu muy am léegi kan moo koy xaj bu nuqsaan mooy aay ci tegu loolu insha allahu taala ci jataay bii di ñëw ñu daal di koy àggale a